ud'u axaakum saaru axaakum makkiyakum samaani ayaati juróom ñetti aaya la de allahu akbar laa ilaaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu bismillahi soxna wax sama jibi si buur rahmaani kala aji xewal mi laa xumir jaariya rahimi kala aji xewal mi laa jaala karam alhaakumu takasuru kooku lu ko wasal wàcc na ci biir ñi de dañ doon fukkareen di ci seen jotaay nag waaw ci fukkareen te bay am ñu ñu ne ñun dañoo deele moo tax waaye ci biir doon dund guddi doo dund ñoo ñaar itam di lim seen ñeen deelee ba ñuy lim ña ña deewoon sax buur ne alhaakum soxlaal na leen takkaasuru hëkkalante xarala ci doom ak ci góor ak taasurtum ba ngeen nemmeeku almaqaabira bàmmeela ah. ngeen di ci tëru defar di dem di nemmeeku bàmmeela ñu ca deewoon wala taasurtum ba ngeen dee ba ngeen nemmeeku almaqaabira bàmmeela maanaam ba ngeen di dee loolu ngeen fa soxla loolu ngeen fa soxla te ba ngeen di dem bàmmeelam kallaa déedéet sawfa ta'lamuuna kallaa dëgg sawfa ta'lamuuna xam ngeen a xam de summa kallaa topp dëgg sawfa ta'lamuuna xam ngeen a xam de kallaa dëgg law ta'lamuuna doonte da ngeen xam ilmal yaqiin xam-xam bu wóolu bon soxla woo ci leen waaw ci daru bay waññi ji ay bamel de la tarawunna wallaahi da ngeen ji al jahiim jahiim yéen ñëpp da ngeen janoog jahiim de suma la tarawunna topp wallaahi da ngeen gis ko ay na yàq ñu jëm lu wóoru de da ko gis ci lu wóor wala tusalun na topp walaay def na laaj leen xam naa mi ci xéewal yow ma suñu defee keroog am na mi ci xéewal keroog yàlla dana leen laaj xéewal yi leen joxoon de am miskin ma amul dara ne yonent man mi amul dara sax yàlla dana ma laaj yonent na lu yàlla jëkk a laaj nit ndax wéde lu ma mën sa yaram ndax nanda lu ma doon ndox mu neex loolu kenn ñàkkut de joxuñ la ko yonent dafa am jënd bés mu xiit ci gëtam bee génn ko Sidina Abubakar ne ko xam nga lu ma génnee sama gët mu ne ko lan mu ne ko xiit Abubakar ne ko ci loolu laa nekk mu ne ko nañ dem kër Omar ñu dem Omar ne leen maa leen gën a xiit yonent ne nañ dem ñu ànd ñoom ñett nag def ci kër Abul Haytham benn waaye la woon ci Ansaar ñu ñëw fekk Abul Haytham génn ñu fekk fa jabaram ne ko ana Abul Haytham mu ne léegi mu ñëw ñu daal di toog dafa gis fekk ñu jaamoon benn saa ci saa ñu daal di ko mu daal di ko wal moom di nekk jëkkër ji ñëw jëkkër ji ñëw daal di rendi benn gàtt ñu daal di lakk seen mburu daal di wàjji gàtt ba tegal na suñu naa waaw garab ak suñu naa ak yonante suñu naa waaw garab suñu naa umar abulaay sam naa géñ naa ci yàlla kaw suuf ku am gan ñu tedd ni sama gan ñaamu ci de mu jox leen nag ñu lekk ba suur mu jox leen ndox mi naan te ñu naan ndox ma nag yonent ne kii mooy xéwal bi nga xam ne daañu leen ko laaj seen jëm yàlla yéen yàlla fay wax jaam bi ne ko ndax wétalu ma woon sa yaram ndax naan da lu ma la woon ci ndox mu sedd